suñu jotaay bi weesu kene euh, keroog bi ñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nekkee Kadaa mu wax ci kaw Makka mu wax seydina Xaalid ibnul Walid radiyallahu anhu mu jaare keden ci sud bi boobu noonu du Seydina Xaalid rekk moo xare comme niñ ko gisa woon yowmal ca xandama id farra Safwaan wa farra Ikrima keroog bi Safwaan ibn Umayya dawee ñoom ñu ne woon dañuy résister ak ñam dajale woon ci waa Banu Bakr ak Ahaabiis ak ñeneen ba ñu rayoon ci jullit ñi naari nit ñoo xam ne ñoom qad shadda ñoom dañu jekki kenn gisu leen gaa yi daldi leen faat gisoon nañ ñaata lañ rey ci waa Makka lool gisoon nañ wuute bi entre lu mel ni ñoom imaam Muusa ibn Uqba ñoom imaam Ibn Ishaq ak ñeneen daldi wax ci nombre bi waaye ci jataay bii ñu génn ci xadiis seydna Abu Hurayra inda al imaami Ahmad wa al imaam Abul Husayn muslim bnu alxajaj alqusheyriyu annaysaabuuriyu raxmatullahi aley daldi na koy solo moom lañ gisoon ci jataa bi weesu bu abdallah ibn rabax bum nettali jële ci seydna abdullah ibn ci seydna abu hurayra radiyallahu anhu kene yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci boppam ba mu wooluwee waa lamsaar ba mu gisee waa Quraysh dajale seeni njaxas yi ci tribu yi ak seen biir yebal leen ngir ñu dem dal ci jullit ñi ñu ne dañuy yónni ñi bu ñu amee ndam ñu dokk ak ñoom bu ñu leen gañee nag ñu joxe li nga xam ne moom lañ doon laaj gis nañ niñ leen gaaw raye ba Abu Sufyaan daldi ñëw wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne man daxala daara abi Sufyaan fa huwa aamin nit ñi daw ñuy dem kër Abu Sufyaan ñuy dem seeni kër daldi koy tëj ngir rëcc ba waa Ansaar yi ne ah moom de yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da naa xemmeem ab dëkkam ak sopp gum sopp ay ñoñam a tax ginnaaw buñ ñu waxee ñu songu ñee ñu leen di commencer faagaagal sayidu Quraysh da Abu Sufyaan ñëw wax mu ne léegi bàyyi ku dugg këram rekk rëcc nga ba aleyhi salaatu wassalaam woo leen ñu ñëw mu ne leen almaxya maxyaakum walmamaatu mamaatukum allahu akbar dund gi sama dund pour yéen la mooy ci yéen laay ne bu ma faatoo it ci yéen laay ne wal mahya mamatuk wal mahya wal mamatu mamatukum sallallahu alayhi wa ñu gis ne kon xare amoon na am na xare laale amoon na waxoon nañ la lool dinañu amal solo lool bu ñëwee ci njàngat yi allah bay gis masalatu nga xam lu siiw la ci boroom xam-xam yi hal futixat makkatu anwatan aw bisulh hadihi masalatun mashhuratun inda al ulama fuqaha mu ne lii dafa nekk kii boog masala boo xam ne bu siiw la ci boroom xam-xam yi boroom xam-xamu fiq yi dañ koy traité est-ce que dañoo ubbi Makka ci force walla ci négociation accord lañ ko ubbee incha allah bu ñu ñëwee ci côté njàngat yi dina ñëw ci masala boobu manoon nañ ko wax léegi mais nañ ci ñëw ndax bu siiw am solo moo tax boroom xam-xam yi di ko tere te du unanimité ku dañuy gis ne am na ñaari wax incha allahu taala kon nag ginnaaw loolu ñu ne woon lañ waroon a gis ci jataay bi weesu lañuy gis tey incha allah mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah, yonent bi aleyhi dafa ne woon comme niñ ko gisa woon ci riwaaye imaam ibni isxaaq keroog bi mu raxmatullaahi aleyhi wa abiih bi mu jëlee comme niñ ko itam naka noonu imaam ci riwaay yi ñu la waxoon ñi ko solo ñépp dane woon an laa tuq an laa yuqaatilu da leen a ne bu ñu bu xare kenn illaa man qaatalahum lu dul koo xamante ne nii dafa dal seen kaw bu ñu xare kenn lu dul ku xareek ñoom bu ñu songee ku leen songut bu ñu song ku leen songut te bu ñu songee fekk songuñu leen ba mu des illaa imaam ibn Isxaaq ne woon illaa annahu lu dul ne moom aleyhi salaatu wassalaam qad ahida fi nafarin sammaahum amara bi qatlihim wa in wujidu taxta astaaril kaaba mu ne sauf que yonent bi aleyhi salaatu na seppee na ci ñi mu waxoon bu leen leen rey benn mbooloo boo xam ne da leen a tudd ne ñooñu moom fu ngeen leen fekk rey leen wa in wujidu même bu ngeen leen trouver taxta astaaril kaabati même ci suufu suufu yérey kaaba gi ñu laqatu ci ginnaaw yérey kaaba gi sax bu ngeen leen fa fekkee sax rey leen leen ñooñu nag ñooy ñan ñooñu ñooy ñan ah imam pour passer vite au besoin bu dee noon ngeen koy waxe man <laughs> ni ngeen ma xame moom saay nasaraan daa des saay nasaraan des na samay arabiya des na samay wolof xam naa les Kocc ma gaayu dégg wolof yi moom tout le temps ñu yéemu ci ni may massacrer langue bi rekk waaye de <laughs> wolof nag dañu ko jàngut moo tax rawatina boobu moom dañu koy màgg juddoo ci ba pare mais jànguñu ko waaw ñu jàpp ne mën nañ ko te dëgg-dëgg des na lu bare bare bare bare waaw bu dul woon ak suñu dem bawol gi léeg-léeg sax amaana liñ ci am ak tuut duñu ko ame nii walhamdulillah waaw alhamdulillah ala kulli xaal léegi nag ñooñ ñooy ñan imaam alxaafis ibn xajar ñi mu ne woon nañ leen rey dafa dajale ndax imaam ibn isxaaq moom bi mu waxee lool ne suuf ko yonent mi alayhi salaam jël na pacte wax ñoo xam ne mbooloo moo xam ne moom da leen a tudd ne ñooñu même bu ngeen leen trouver ci suufu dara daraay kaaba gi sax na ngeen leen rey imaam ibn Isxaaq ne minhum bokk na ci ñooñu Abdullah ibn Saad Abdullah ibn Saad axu bani Aamir ibn Lu'ay Abdullah ibn Saad ba pare eh, eh, mu après mu wax lan moo tax mu indi eh, bon waa Abdallah ibn Xatal moom it indi na ko walla Huwayris après indi na ñu bari léegi nag moom indi na mais ak ay ñoom Miqyas ibn Subaba ak ñeneen léegi léegi nag eh, léegi ni ñuy def mooy dañuy dañuy gis li imaam alxaafid ibn xajar euh, euh, li li ëpp solo ci li li nga xam ne moo gën a tax ñu taamu moom li mu wax mooy dafa dajale riwaaye yépp yi nga xam ne dafa ñëw di tudd ne keroog yonent bi alayhi salaatu wa salaam xam nga imaam ni sax tuddul ñépp dane minhum bokk na ci mu tudd Abdallah ibn Sa'd ñoom Miqees ibn Subaaba ñoom al-Huwayris ñoom Abdallah ibn Xatal ak ñaari jigéen ñoo xamante ne ay ay chanteuse lañu woon dinañ <laughs> ñëw ci ñooñu ñu ñaar ñooñu noonu insha léegi moom loolu la tudd am léegi am ñeneen ñu tudd ñeneen léegi nag imaam imaam alxaafid ibn Hajar ci Fathul Baari yal na ko yàlla yàgg a fay moom imaam alxaafid Ali ibn Ahmad ahmad ahmad ibn ali walla ahmad ahmad ibn ali <laughs> al asqalaani al imaam ahmad ibn ali walla ali ibn ahmad loolu moom lañ naan qalb mooy nga bëgg a wax <laughs> nga bëgg a wax euh, moodu anta nga ne anta moodu voilà <laughs> mooy qalb da ngay jàww da ngay jàllar bi affaire yi bi waroon nekk ci kanam nga def ko ci ginnaaw bi waroon nekk ci ginnaaw nga def ko ci kanam moom laa def sànq ne Ali ibn Ahmad alors que al imaam mooy al Ahmad ibn Ali ibn Hajar al Asqalaaniyu rahmatullahi alayhi moom en fait dafa dajale moo tax moo mu ne ci Fathul yi mu ne waqad jamaatu asmaa'ahum min mufarriqaatil axbaar wahum mu ne dajale naa ñi yonent bi aleyhi joxoon digal ne nañ leen rey kon ni ko imaam ibn Isaaq wax mu ne ñooñu euh, man dajale naa seen tuur yi jële ko ci Euh, min mufarriqaatil axbaar ci ci ci ci tasaaroo fi xabaar yi ñu ñëw ci téere yi téere yi la bëgg a wax waaw comme fii imaam nisab am nañu tudd ñoom imaam tabaraani dinañ gis ne ñoom soloo nañ leneen ak ku nekk yooyu yëpp nag ku nekk ni ay tur tudd ay tur mu yokku ci dajale loolu la compiler tur yooyu yëpp ba ñu mat li ñu xam ne moom la doon moom nag imaam al Euh, ñu wax ko léegi moom bi mu waxee dana fa kamulatul idda ya rijaal wa sitta wa sittu niswa moom bi mu paree dane affaire bi après daal di matt euh, li nga xamante ne nii mooy huit góor ak six jigéen la yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di digaloon ñu rey leen keroog Fathu Makka Euh, waaye man même moom li mu indi bi ma koy compter ëpp na li mu wax nii mooy tur yi mu joxe man bi ma koy compter sama bopp ëpp na ndax huit huit plus six en les mathématiciens jóg leen xaw ma ci lu bari de quatorze <laughs> loolu moom <laughs> bon j'espère que j'ai trouvé quoi huit plus six <laughs> ah deux laay jël ci six rek def ko ci huit bi muy dix ah bu ma jëlee deux ci six bi mu des quatre man jàmbaas ko ci huit bi muy diis dix plus quatre muy quatorze waaw loolu moom j'espère que j'ai trouvé un professeur le mathématicien voilà léegi moom loolu la wax kon boo jëlee moom day nekk quatorze sauf que moom li mu wax. Euh, man bi may compter euh, man quinze laa am quinze mais amaana quatorze yi mu wax nii parce que dinañ ñëw ci lool léegi nañ jàpp ne quatorze mais man quinze laa compter te dinaa leen wax lu tax dinaa xoola mu ne après waxoon naa la dañuy tudd seen tur nag ñu wax lan moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam ne nañ ko rey moom <laughs> voilà de benn affaire la mooy précision d'abord bu yonent mi nee nañ leen rey diw moom ñu xam ñu xam li tax ak ñu ñàkk koo xam ci jullit ñoo yem mooy kooku dañ ko war a rey c'est fini waaw amul non duñ ko ray fekk fekk ñu xam lan moo tax mu war a mu war a wax ñu rey ko doy comme ni ko suñu doomu jamonoy defe moo tax ñoom duñu dégg ndigal ci dara waxuma la rey de rey moom sori na moom moom mais yu woyof lañ leen di wax ndigal yu ndaw la leen diine ji wax def leen ñu naan mais pourquoi mooy ñoom foog nañ ne lu ñëw il faut ñu laaj pourquoi ah, parce que moi moi <laughs> j'ai un esprit cartésien ça ne passe pas il faut il faut que vous m'expliquiez pourquoi le pourquoi c'est important dañ naan la qui t'a dit que pourquoi n'est pas important mais dañ la ne mbiru yàlla mooy li suñu boroom waxoon rek euh, maa kaana li mu'minin wala mu'mina ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyara léegi mooy amul droit ab jullit bu gëm bu góor wala koo xam ne dafa gëm nekk way ngëm bu jigéen bu borom bi subhaanahu wa taala dogalee nam ma dara ni lii lay demee wala mu àtte ni nii la mu àtte ak ndawam bi àtte ni nii la xadaa foofu mooy àtte ñu nekk fa di am choix naan bon je vais voir bon j'ai le choix de d'accepter ou de ne pas accepter loolu jullit amoon droit bi voilà loolu loolu la loolu mu ko doon ci xaadisatu sayyidatu Zaynab bint Jahsh ba mu koy wax ñoo waa kër ñoo Abdallah ibn Jahsh frère bi nga xam ne même sayyidatu Zaynab bint Jahsh bañ koy may Sayyidina Zayd ibn Haritha bon d'accorduñ ci woon ndax quand même Zayd mii jaam lañ ko jàppee ndax jaam la boo xam ne dañ koo jàppoon libéré ko may ko nent bi alei satu salaam mu libéré ko alors que sayyidatu Zaynab bint Jahsh xam nga kuy Jahsh waay Zaynab bint Jahsh bàjjanu yonent bi alei satu salaam a ko jur léegi ku koo xam ne doomi surtout Abdul Muttalib surtout Hashim nga koy may koo xam ne ab jaam la woon buñ jàpp buñ jëndoon ci marché yi gisoon nañ ki ko jëndoon Hakim ibn Hizam bi ñuy gis tarjamaam fan yee nee na man maa ko jëndal say sama sama bàjjen waaw Sayyidatu Khadija mi nekkoon bàjjenam direct di frère di di di di sœuru Hizam mi jur Hakim ñoom ñaar ñépp Hakim ak Sayyidatu euh, non Xizaam ak Sayyidatu Xadiija ñoom ñépp ibnay Xuwaylid di doomi Xuwaylid moom moo ko jëndoon kon kii jaam la waaw jaam may ma ko man mii nga xam ne ala Qurayshin sharafan maa gina kawe irqan wa sharafa gina kawe deret fi ma bokk ci Quraysh ci Quraysh ñu may may ab jaam ho <laughs> mais bi alxuraan wàccee ñu nangu ah, amoon nañu réticence mais ñu nangu loolu mooy ak al istislaamu jullit dangay wommatu c'est pas que mbir yi nim la neexe képp la war di demee yow tuyee kii yow tuyee kii yow ba ba mbir yi di war a demee tout le temps yow ñu ko bëggee yow imaginez imaginons ku nekk rek ci nit ñi moom mbir yi doon demee moom ni mu ko neex mais kon àddina bi kenn du fi dëkk kenn ngay gis iñaane ko mu demee ni mooy li mu yor nga nga bëgg mu deñ ci loxoom ñëw ci yow ci saase mu nekk yow keneen def la ko lool lool kenn da ci mën a dund moo tax mbir yi darul demee ni ñu neexe ni mu ñu neexe waaw moo tax <laughs> lan la Seydil Xaaji Malik radiyallahu anhu doon wax ci Zajrul Qulub tànnul sa borom tabul tànn fa kayfa ixtiyaaruna wa inna mughibbatil umuuri eh, nan la ko jeexalete eh, ba mu ko gëjee liir eh, bi muy wax naan naan mooy affaire istixaara comme loolu ko que jaam bi ñun dañoo war di tànn loo borom bi comme li ñu ko yonent mi alayhi salaatu salaam jàngale ni Seydina Jaabir wax ni dañ doon jàngal radiyallahu anhu yonent mi alayhi salaatu salaam dañu doon jàngal istixaara comme ni mu ñu doon jàngale saar ci alxuraan voilà ñun listixaara listixaara de <laughs> loolu nit dudd na waaye yow nga toog cinq doo dégg sax ku ko wax lu dul xanaa gaa yi nekk ci côté Serigne Seck mooy sëriñu caaxaan yi laa bëgg a wax nga xam ne ñoom yépp affaire lu ñu wax ñu ne baatin la lu ñu wax ñu ne baatin ba pare dàq caaxaan nag di fule charia bi duñ ci respecté lu bari loo wax mu ne eh, gaa yi ñoom sax du ñoom ñooy wax seen taalibe yi la ñuy tàmmal loolu ba taalibe bi mooy moo leen di défendre taalibe yi naan hein moykul deen alku ndax moom ay mbiram lu mu def rek da cee am ndigal ma ne julli jot julliwoo moom kenn mayu la ci ndigal moom waaw waxtu wi kii ba génn julliwoo ñu naan da ci am ndigal kooku de bu ci amee ndigal mooy ndigalu iblis la ci am mais du ndigalu ku baax ku la ne da cee am ndigal ne ko ajal bal huwa idnun min min min shaykhihi iblis dëgg la am na ci ndigal mais ndigal la koo xam ne mu ngi ko jële moom ci sëriñam iblis loolu rekk la mooy yàlla nga naan mbir leer nga naan diw da cee am ndigal affaire u baatin la fu mu nekk affaire u baatin affaire u baatin la waaw nuun gi ci baatin ngay xadaf def fab laa laam waaw muy baatil neen du lu nëbbu de du ay yu yu xóot yooyu ak neen la kese kon mbir yi manula demee nim leen ne ni mu neex nit ñi tout le temps kenn dootul dund kon nag di diine gi bu yàlla waxee premièrement loolu mooy principe bi sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir waaw la yonent bi alei saatu waxoon saxaaba yi ne tey nag teg nañu ba saxaaba yi ne ñoom <laughs> ba aaya ba waxee lu ngeen nëbbu lu ngeen di feeñal ak lu lu ne buur yàlla xam na yuxaasibkum bihillah buur yàlla dina leen ci àtt bu <laughs> ngeen feeñalee li ci seen biir wala ngeen nëbb ko buur yàlla xam na ko te dina leen dina leen ci àtt ñu ne oh teg nañ ñu nag ci mbir yi nag lu ñu àttanul yonent ma lay saat saat ne ndax da di wax ne comme yahuud yi chrétiens yi ñu leen jiitoon bu leen wax lool wax leen sami'na wa ata'na ghufranaka wa rabbana wa ilaykal masir biñ waxee lool suñu boroom daldi leen yu àcceel aaya yu neex yoo yële waaw ñi nga xam ne ñoom dañ naan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ñu ñaan defa mu tegal leen ñaan yu baax yoo xam ne ñun julli ñoom lañuy war a ñaan ba pare mu ne loolu defal naa leen wala xad gërëm def naa def naa waaw akbar kon mbir yi nekkul ne man fokk ma xam ni mu demee moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam même bu ñu xamul woon tax mooy ñooñ dañoo waroon a dee ni mu ko waxee lañ koy defe ndax moom mooy ki nga xam ne moo fi moo fi taxawal boroomam yaa daawudu inna ja'alnaaka xalifatan fil ard yow seydina daawud alayhi salaam dañ laa def nga nekk xalifa yàlla ci kaw suuf yonent bi alayhi salaatu salaam nag xam nga prophètes yi yi fi jaar yépp à vrai ay émissaires am lañu buñ ko mënee waxee loolu mooy mooy ar rasuulu dëgg mooy yonent bi alayhi salaam ñoom it ay rasuul lañu mais moom ni mu incarné ni mu nekkee rasuul keneen nekk ko rasuul moom alayhi salaatu wassalaam à un sertembre boo xam dëgg-dëgg sax ni mu demee mooy ñële dafa mel ni ñële da nga naan ñële yonent yi fi jaaroon ñépp euh, en fait lii mission wam la boo xam ne ñoom dañoo ñëwoon ngir di ko dox di ko doxal si pour l'instant comme liñ naan dañ ko doon baliser le terrain ku nekk fa ak fañ la yónni moom nag mu ñëw chapeauté ñépp wama arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin allahu akbar suñu boroom nag ne ko léegi nag yow yaa ci des demal ñoom ñépp dem nañu waaw wama arsalnaaka nag te yónniw ma la man sa boroom illaa rahmatan lu dul yërmande lil alamin ñeel mbindeef yépp lu dul yàlla rek yonent mi alayhi salaatu salaam mbindeef bi mu kii la yërmande la ci yow xatta al xijaara wallah xatta al ashjaar xatta al anhaar xatta al suuf si waxuma suuf si ñi ko dëkk de suuf si ci boppam grain saabal sable yooyu suuf si ak asamaan seek nuages yeeg planètes yi yonent mi alayhi salaatu salaam yërmande la pour ñoom allahu akbar wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin allahu akbar allah hatta al malaa'ika hatta jibriilu hatta israafiilu yonent mi alayhi salaatu salaam yërmande la ci ñoom yépp hatta ruuxul qudus allah kon moom bu dee lii moom jeex na moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum noonu lañ doon def ñoom kay moom mbir yi moom bu yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo tax Abu Sufyaan ne man masumaa gis ku ñu benn buur boo xam ne topp nañu ko ay ñoñam Qaysar ak Kisra ñoom yépp tuuta ñooñu xamoon nañ ne vie droit de vie ou de mort lañ amoon ci bakkanu nit ñi mais ñooñu noonu bu dee ñooñu la naan mais ñooñu sax masumaa gis ñi leen seen suq yeeg seen dunguru yeeg ñoom ñu jàpp seeni jaam sax ñu leen di toppe comme ni asxaabu rasulillahi sallallahu alayhi di ko toppee mooy wax na dëgg lu wax na dëgg te loolu la Urwatu ibn Mas'ud waxoon te alxaqu ma shahidat bihi al-a'da'u sab noon moom lii dëgg mooy li nga xam ne sa noon koo xam ne danga ko noonu dëgg dëgg dëgg du ay noonantu ah. noon dëgg c'est vrai ennemi mu ñëw nag ba waa ji vraiment koo xam ne yow il suffit ku ko xam nii il suffit mu tudd sa tur ci fa moom rek mu gis ni muy bouillonner di bax nga gis ko mu mer ndax sa tur bi ñu tudd kooku bu demee bane eh, moom nag waa ji moom rek laa bañ waaye nag am na benn qualité boo xam ne naa ko reconnaître lu mu wax def ko loolu moom keneen ku taxaw feneen naan naan waa ji wow du waxkatu dëgg dañ naan la yow toppal fële ki nga xam ne moom noonam la yéene ko dee bu ko mënoon a rey tey rey ko moom moo ne moom malgré tout ça sa waay c'est mon ennemi numéro un mais nag am na qualité boo xam ne dama koy reconnaître lu mu wax def ko kooku dañuy xam ne dëgg la al qawl dëgg ma shahidat mooy li nga xam ne moom la seede al a'da'u noon yi kon yonent ma lay saa saam noonam yooyu yëpp seddal ko lool saxaaba yi noonu noonu ñu ni noonu lañ war a def sami'na wa ata'na topp nañu dégg nañu te bu fi dégg nag waxu ñi nga xam ne waxu ñi nga xam ne ay nulaar lañu waxu ñi nga xam ne amuñu niveau waxu ñi nga xam ne xamuñu dara ba pare jàpp seen boppay ay intellectuel waaw ñépp di leen invité ci plateau yi ñu naan on va faire oh, ay l'islam yenn yi war nañ ci defi moratoire ak wala war nañ ci discuter waat ak nit ñi jàpp nañ ñii sincèrement man je me demande nan la nit mën a nekk jullit bu conscient di jàppe noonu ne kooku bu am na dara ci xam-xam ku réere lu réye noonu atte yàlla atte yonentam alayhi salaatu salaam mu naan war nañ am luñ ciy seedaat ba pare ñu ne la yow kooku noonu mooy kooku waxam jooj ça dépend ci kan ki wax loolu mooy kan ak lan lay kii mais loolu kese mën na koo génne ci dé ci ci diine wallahi wallahi loolu rek saa de moo tax loolu du lu ñuy tëm naan ku ko wax dem euh, dootoo jullit non il suffit ñu xool waa jooju mooy kan est-ce que ku xam la wala ku xamul la wala ci yan condition la koy waxee mais wax ji ci boppam wax ji ci boppam atte yàlla nga naan war nañ ko seetaat loolu ci boppam waxu kéefër la kon yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu préalable la boo xam ne il faut ñun loolu ñu mu ñu ko gis nga saxaaba yi taabi'i yi radiyallahu anhum lañ meloon na ah. ñoom gis nga buñ doon laaj ay kayfa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam yatawadda naka la yonent bi aleyhi salaatu salaam doon doon doon doon doon doon doon jàppe kayfa kaana ya aba barzata aslami kayfa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam yusalli naka la yonent bi alayhi salaam doon jullee xadiis yoo nekk saxiixa yi naka la yonent bi alayhi salaam doon doon jullee waxtu yi mais loolu waxtu julli farata yi nga fa ñooñu laajuñ ko woon ngir xam ndax bii farata la am bii sunna lañu ko mais ñoom moo tax lu ñëw dañ daan laaj nan la ci yonent bi alayhi salaam doon def bu ñu leen ko waxee du ñu doo mësa dégg ñu teg ci sunna la wala farata la jamais jamais jamais loolu suñu ñun la xew ak suñu classe bu yaafus gii waaw waaw mais war nañu seetaat suñu bopp kon loolu préalable la léegi nag buñ xamee lool nag ñu ñëw nag ci ñu imaam alxaafid ibn xajar du moom moo leen wax mooy li ay riwaaye la yoo xamante ne nii ci téere yi xadiis yi am na yu ko ci indi comme sunan abu daawud am na yuñ ci indi imaam al-Hafiz ibn Hajar non al imaam al-Bukhari wax naa la ne moom am na bu mu ci solo bii paase wax naa la non bii paase bi ci tegu wax naa la càllale yépp kii kii bokk téere nekk yépp ñu indi yooyu waxoon naa la ko pas ci jataay bii de bi ko jiitu woon léegi laa fàttaliku ne sax loolu defoon naa ko moo tax du ci attardé wu waat léegi moom indi woon na par exemple Ibn indi na ko. ci kitaabul maghazi moom na alxaafis ibn Hajar bañ ne yonent mi alayhi dañ ne ko e, ibn Xatal ne mu'allaqun bi astaaril kaabati mu ne uqtul mu ne uqtuluhu wala uqtul ibn Xatal mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi lëmasuwoo waaw nekka tam ci ci ci ci ci téere ci kiiwu kaaba gi muy xadiisu Seydina Anas ibn Maalik waaw ñu ne ko mu mu ibnu xatal muta'alliqun bi astaaril kaaba qaala uqtulhu rey ko loolu imaam alxaafis ibnu al buxaari yëndi na ko léegi <laughs> pour wax la que lool loolu la mooy yooyu nag la imaam alxaafis ibnu xajar dajale yi ñu wax fii ci téere yi waaye fii wëg fee mu jële ci maraaj kii yi mu jële léegi nag mu ne ñoom kon mu ne waqat jamaatu te dëgg-dëgg man imaam alxaafis dajale naa dajale na e, asma ahum seen kon tur yi ci selon les différents xabaar yi fi ñu nekk mu ne wahum te ñoo ñooy kan Abdul Uzza ibn Xatal Abdul Uzza ibn Xatal jàppal un ngook jàppal de parce que instant bii E, fii nii day am solo e, bul bul bul bul bul bul jiima perdre le fil kon Abdallah ibn xa ibn Xatal ak kan ak kan mu ne wa abdullah ibn saad ibn abi sarh ak abdullah ibn saad ibn abi sarh abdullah ibn saad ibn abi sarh mu nekk kan lool muy ñaata deux deux wa ah mu ne wa Ikrima ibn Abi Jahl ak Ikrima ibn Abi bokk na ci ñu yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon ne Makka kero bu leen xeex ak kenn lu dul ko xeex ak ba mu des ñii moom fu ngeen leen fekk ray leen même bu dee ci suuf Kaaba gi ci Kaaba gi lañ làqatu jàppal Abdallah eh, kii nu mu tudd Ikrima ibn Abi mooy doomu Abu ji rek moom yaakaar naa ne moom kenn laajteetul ana kan mooy Ikrima niñ ko fi tudd bari na moom lañ doon wax ci jataay bee weesu bi ñuy commencé di tudd jataay bi ko jiitoon id farra Safwaanu innaki law shahid law shahidtu yawmal xandama id farra Safwaanu wa farra Ikrima moom lañ doon Ikrima Ikrima ibn Abi Jahl waaw neewoon na fes ne mes ne menteñ kon ñetta ngoog mu ne wal xura wal wal wal xuwayris al xuwayris ibnu nuqayd ibnu wahb ibnu abdillah abd ibnu qusay al xuwayris ibnu nuqayd ibnu wahb ibnu abd ibnu qusay al xuwayris ibnu nuqayd voilà muy lan kat wa miqyas ibnu subaaba miqyas euh, ibnu subaaba miqyas ibnu subaaba muy cinq wa habbaar ibnul aswad six habbaar ibnul aswad wal qaynataani ak ñaari ñaari lan ñaari musicien ñaari musicienne seen ay jigéen lañu woon voilà ñaari jigéen ñoo xam ne ñoom ay ay ay kii lañu woon ay musicienne lañ mool qaynataani ñaari musicienne lañ woon ñoo xam ne dañ doon wër nekk ay waykat gis nga ñii mu tuddagul ñii ñépp nag imaam ibn Isaaq tudd leen ñu ñu wax nii ñépp tudd leen moom imaam ibn Isaaq kon ñu am ñaata mais nag qaynataani boo leen amee dangay am huit sept ak ndax deux lañu sept ak huit wasaara mu ne wasaara mawlaatu bani banil muttalib ak saara ñi ñi ko libéré woon nekkoon waa banil muttalib te saara nii nii moom lañ tuddoon moom lañ doon wax ne xam nga ne dañ ne mawlaatu ba'd bani abdil muttalib la ñenn ñu ne al Abbaas ibn Abdul Muttalib ci boppam moo ko libéré woon kii mooy kii ñu fekkoon këyitu lettre Seydina Xaatib ibn Abi Baltaata moom mii la woon te dinañ gën a ñëw ci ay mbiram bon selon wax yi quoi moom miñ jox mi Seydina waxoon nañ la am na riwaaya bu ne woon dafa ñëwoon Makka dinañ ñëw moom moom ay mbiram Saara Saara muy lan kon nëfa ngoog neuf léegi moom bi mu tuddee nii euh, moom imaam al-Hafiz après nag mu nekk fan ak di indi euh, ku nekk lan moo tax ñu wax la ñu rey la après mu ne bi mu paree ci lool ba léegi ñu ngi suñu compte bi suñu décompte bi kon loolu neuf nga ko ñu répété ko voilà a ah, ñu koy répété waat mooy kan. premier Abdul Uzza Xatal selon imaam al wa Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh ñun nag xam naa moom lañuy ñuy njëkkee Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh Abdullah ibn Xatal xam naa dañuy bàyyi bii di ñëw yaakaar naa temps wi nañu may comme ça jeexal Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh ñu xool kan moo ci tuub sax ci ñoom ñoom ñi ñuy tudd kon aywa léegi damay wax saa taxaw Abdul Uzza ibn Xatal 1 Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh 2 Ikrimah ibn Abi Jahl 3 Al-Huwayrith Nuqayd Nuqayd wala Nuqayd 4 Miqyas ibn Subaaba 5 Habbaar aswad 6 wal ñaar lañu ñaari chanteuse muy kon set ak huit ak kan ak saara mawlaatu banil muttalib saara mawlaatu banil muttalib muy neuf léegi nag dafa am ñeneen ñoo xam ne ñeneen ci yeneen ñeneen a leen tudd presque ñii ñépp imaam ibn Sa'd tudd na leen tudd na ñii ñépp léegi nag mu des ñan ñi nga xam ne ku mel ni Abu Ma'shar moom da cee dolli ne al Harith ibn tamit ibnu tulaatil moom it laaj moom it ci la woon moom bokk nañ ci ñi nga xam ne alxuzaa'i yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon nañu rey ko kon muy diis ak benn jigéen bu ñu naan fartanaa ak xarina sauf ko sauf ko ñii nii bokk boolewuma leen ci décompte bi ndax dañ ne dafa am ñu ne ñoom ñii fartanaa ak na ay tur lañ fartana tur la qarina tur la ñu ne ñaar ñi ñooy ñaari danse yi ñooy ñaari waykat yi ñu doon wax sànk moo tax boolewu ma leen ci imaam alxaakim boole ci keneen kon ñu ngi ci dixième dixième mooy alxaaris ibnu léegi dixième imaam alxaakim moo ko tudd non onzième dixième mooy alxaaris ibnu bi alxaakim moo ko tudd raxmatullah alayhi mu ne bokk na ci ñooñu nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu keroog dana woon bu ñu leen fu ñu leen fekk rey leen Ka'b ibn Zuhayr muy boroom burda boroom xasida gu siiw burda burda gu siiw googu paa imaam al de mooy ci imaam al di topp doon doon doon topp ay tànkam voilà ndax ki njëkk a way burda kooku saxaabi la moom moomu nag incha allah dina ñëw ci soiram moom bu ñëwee nañ ñëw ci tarjamaam bu dee ne ndax moom mujj na tuub moom li ñu ci des est ce que mujj na tuub dinañ ñëw ci ñoom kon mu ne bokk na ci ñooñu Ka'b ibn Zuhayr waaw dinañ ñëw tamit bu boobaa ci baayam moo doon kan Zuhayr ibn Abi Sulma euh, kon onze Ka'b ibn Zuhayr mu ne wa Wahshi ibn Harb ak Wahshi ibn Harb Wahshi gisoon nañu tarjamaam moom buñ ko gisaat mooy karayoon Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib keroog Uhud xam nga ba ñu gis tarjamaam gisoon nañ ni après fatxu Makka la tuub moom ba fatxu waa Taayif ba ñuy jóge foofu ba ba ba yonent ma saa saam di jubloo Taayif fekk dafa doon daw jóge fu nekk di fa wër gaa yi ne ko gis nga yonent ma saa saa boo demee ci moom daal di koy jéggalu dina la jéggal gu daal tuub ba ñu tuube woon moom Wahshi ñoo Wahshi it ci la woon keroog Màkka ñim ne woon mën nañ leen a rey wa Hind bint Utba ak Hind bint Utba di kat jabaru Abu Sufyaan soxna Abu Sufyaan ibn Harb sayyidu Quraysh Hind bii tamit gisoon nañ ko ci nisaa'un hawla rasuul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhunna wa ardaahunna Hind mooy boroom waxoon nañ fan ay veeram <laughs> yi <laughs> wayhaa bani abdiddaar wayhaa xumaatal adbaar darban bi kulli battaar waaw in tuqbilu nu'aaniq aw tudbiru nufaariq firaaqa ghayri waamiq nahnu banaatu taariq namshi ala namaariq voilà mooy hind boobu mu ne ak hind hind boo ko ci boolee muy treize ak Arnab mawlaat ibn Xatal ak benn jigéen boo xam ne ibn Xatal moo ko libeere woon muy Abdallah ibn Xatal mi la wax sànk muy Arnab la tuddoon kon ñaataango 14 ak Ummu Saad koo xam ne imaam Ibn Isaaq moo ko tudd boo ko ci ñu am 15 ñu am 15 sauf que euh, euh, li tax imaam al-Hafiz Ibn ma ne la li mu wax noonu kon noonu mooy konten décomptam bi baax na xam nga ñun ñii ñu compter ndax moom après da ne euh, foog na ne ñenn ñi que ne Arnab moo tax mu ne wa yaxtamil an takuna Arnab wa Umm Sa'd humal qaynatan uxtulifa fi ismihima aw bi'tibaar al kunyati wal laqab mu ne man foog naa ne Arnab bi ak Umm Sa'd ñoom ñooy ñaari chanteuse yi la yonent ma lay saar sam waxoon ñu rey leen nga ne ma mais sànq ñooñu waxoon nga fartanaa la lu tuddoon kenn ki keneen ki xar yi na mu ne la man de yaakaar naa imaam alxaafis peut-être que ne même personne yi la que ne Umm Saad ak Arnab ñoom ñooy kan ñoom ñooy Fartana ak Qarina que mooy amaana lii mooy seen tur lee lañ leen doon dàkkantale voilà loolu moo tax boo defee décompte boobu da ngay tomber ci imaam alxaafis Ibn Hajar waxoon voilà léegi kon baax na. kon ñii ci gàttal la téere yi wax selon les différentes riwaaya kenn yonent bi aleyhi salaatu salaam ñoom la waxoon nag ku leen fu ngeen leen fekk daal di leen leen faat waaw léegi na njëkke ci kenn muy Abdallah ibn Saad ibn Abi Sarh Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh nañ leen njëkke ci kooku ah, moom mi mujj na tuub moo tax dañuy def tarjama insha Abdullah la tuddoon ibn Sa'd ibn Abi Sarh ibn al noonu la tuddoon Abdullah la tuddoon di doomu kan ibn Saad di too doomu Saad Saad boobu di doomu ku ñu wax Abi Sarh Abi Sarh di doomi alxaaris waaw mu bokkoon ci waa amir al-amiri al-qurashi al-amiri bokkoon ci amir ibn lu'ay foofu la dajeek yonent bi aleyhi salaatu salaam lu'ay ibn ghalib ibn murra di continuer moom nag abdallah ibn sa'd bi ibn abi sarh léeg-léeg da dégg dafa siiwee ci ibn abi sarh des moom mook seydna usman ibn as ibn affan Usmaan yi dañoo bari de <laughs> mais buñ nee Usmaan rek Seydina Usmaan jooyal ko saxaaba yi radiyallahu mooy xalifa bi lañuy wax ki gënoon a màgg ci ñoom Seydina Usmaan troisième xalif bu yonent mi alayhi salaatu salaam muy Seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu mook Seydina Usmaan nag ñoom ñoo bokk nàmp frère de lait la ci Seydina Usmaan mooy ñoo bokku nàmp euh, moom mii nag imaam ibn Isaaq nee na keroog gis nga kii nii Abdullah ibn Sa'd bi dafa tuuboon moom dafa tuuboon ah dafa tuuboon dafa mas a tuub dugg ci lislaam bokkoon na sax ci ñi nga xam ne dañ doon bind wahyu dañ doon bind wahyu bi ci ku wax wahyi ci la bokkoon ñi doon bind wahyu bu yonent bi aleyhi salaatu salaam bu alxuraan wàccoon ñi ko doon bind moom moom mii ibn abi sarh bokkoon na ci ñooñu waaw mais moo tax imaam ibn Isaaq mu ne wa kaana yaktubu li rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam al fartadda mushrikan raaji'an ila Quraysh mais après mu daldi tubbi ne ma gëmoon gëmatuma tus man Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarr al qurashi al-Aamiri euh, après mu daldi tubbi ne duggatuma dellu ci waa Quraysh jóge Medina dem ci waa Makka léegi nag bi Fathu Makka amee bi fatxu Makka amee yonent bi alayhi salaatu bi mu ñëwee foofu ne bu leen xeex ak kenn yéen Seydina Xaalid armam yi ak ñoom Seydina Zubayr rek ñoom Seydina Abu Ubayda ñi yoroon drapeau yi ne leen bu leen xeex ak kenn surtout Seydina Xaalid lu dul ko xeex ak yéen sauf que ñii moom ñi mu limoon keroog imaam ibn Ishaq nee na bokk na ci ñi mu limoon ne même bu ngeen leen fekkee ci suufu ñuy laqatu ci suufu suufu Euh, euh, euh, yére kaaba gi faqtuluhum rey leen leen mu ne minhum abdullah ibn saad axu bani amir ibn lu'ay bokk na ci ñooy abdallah ibn saad bii li mbokk waa amir ibn lu'ay waaw moom nag bi yonent mi alayhi waxee lool nga ne mais lan moo tax mu ne wa innama amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi qatlihi li annahu qad kaana aslam banim ci teg fartadda mushrikan rajian ila quraysh ndax moom dafa tuuboon daldi tubbi xam nga ku génn ci lislaam loolu bokk na ci nga xam ne day waral peine de man baddala diinahu faqtulu comme xadiis aba seydna abdullah ibn abbas boobu radiyallahu anhuma yonent bi alayhi salaatu salaam dana képp koo xamante ne nii dafa changé diine mooy ku nekkoon jullit ne nekkatuma ko kooku na yeen ko rey waaw ndax bokk na ci nga xam ne ci lañ lay rey al mufaariqu li al al diine waaw ki nga xam ne dafa tàqale koo diineem génn ci diine yi ba pare di tàqali eh, mbooloo kooku na ne kooku bokk na ci ñi nga xam ne ak taariku ak taariku li diinihi al mufaariqu lil jamaa voilà noonu la ki nga xam ne dafa bàyyi li nga xam ne mooy diineem ba pare di di tasaare mbooloo ndax day sape le doute ci xolu nit ñi ginnaaw bu ñu xamee ne ku ñëw bay bind wax yu kay yonent bi alayhi salaatu salaam du moom kese ah mooy ku ba ku ne woon ku nekk jullit ne nekkatuma ko kooku yow bu dee dëkku sharia suñu dëkk yi Sénégal nga toog ay ay ay ak yooyu nga ñëw sawaay dafa tubbi nañ leen ko jàpp rey ah non bu dee dëkk bu ñuy doxal sharia la budul loolu kooku kenn du ko def dara ki njaaloo sax jullit ñi mënuñu ko def dara bu dee du dëkk boo xam ne charia fay dox loolu il faut que ça soit clair sàcc bi même bu sàccee lu mat lu ñuy dagge loxoom kenn du dagg loxoom ci dëkk boo xam ne du charia moo fay dox loolu na ah. c'est pas dañuy jox ku nekk mu ñëw toog di di faire la loi non non non non non man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi gis loo xam ne lu dul na ko changer ak loxo ñi koy changer loxo mooy autorité yi ak koo xam ne sa kër la nga di fa naan comme koo xam ne sa kër gaa yi ñëw seen sàngara ñëw say xarit ko fi naan ñooñu moom leen du ngeen ko fi naan buñ jàpp leen leen ci biir tëj sa bunt loolu man def kook sa loxo waaw mais bu dul lool kenn manul di fajal sa wokk lu dul autorité Abdallah ibn Abi Sarh nag ibn Sa'd ibn Abi Sarh dafa tuuboon daal di daal di daal di tubbi keroog nag yonent bi alayhi salaatu salaam nekkoon fatxu Makka ku ko gis rek nanga ko rey moom it bokk na ci lim bi léegi nag bi mu demee noonu nag fa farra ilaa Usmaan ibn Affaan ilaa Usmaan ibn Affaan mu ne fees ne mes daal di daw ci ki nga xam ne mooy Seydina Usmaan mbokkam xam na xam na Usmaan Seydina Usmaan li nga xamante ne nii <laughs> moom la doon ci yonent bi alayhi salaatu ak lu mu fiy occupé waaw mu daal di daw ci moom mu daal di daw ci Seydina Usmaan ibn Affan mi nga xam ne wa kaana axaahu min ar-radaa ndax moom ñoo comme niñ ko waxe sànq frère de leewam la woon léegi fa lamma jaa léegi nag Seydina Usmaan bon comme que kii frère la ñëw na ci moom ngir euh, mu daal di koy dimbali ngir lan lan lay sàkku ci moom ngir Seydina Usmaan plaideel ko bokk yonent bi alayhi salaatu salaam ñu assuré bakkanam bokk ñu bañ koo rey léegi Seydina Usmaan daldi bàyyi ba yonent bi alayhi salaatu salaam nekk ak saxaaba yi radiyallahu anhu mu daldi ñëw mu daldi ñëw yonent mi alayhi salaatu wasalaam daal dafa jekk rek gis Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh ànd ak Seydina Usmaan ñu ne ñu ñëw rek ci kanamam mooy du daleen seen ñu ñëwaat dafa jekk rek gis leen léegi nag euh, mu ne ko bàyyihu ya rasuulallah sallallahu alayhi mu ne ko bàyyaahu yaa rasuulallah mu ne ko yonent bi aleyhi salaatu salaam e, seydna Usmaan ne ko yonent bi aleyhi salaatu salaam jaayante la rek moom ndax dafa tuub si dafa bëgg jaayanteeg yow yeneen tamit saa saa comme que dafa dafa amoon kersa gu réeréeréer ci Seydina Usmaan moom aleyhi moo tax keroog bi nga bi ko Seydina ko laaj loolu naan ko mais attends mais yeneen mu bàyyi ba ñu mu ne lan moo tax. dafa am dafa am nu mu tooge woon aleyhi salaatu wassalaam Seydina Abu Bakar ñëw yëg lu dugg changé wul ni mu tooge. Seyna eh, Ousmane eh, Seyna Omar ñëw yëglu dugg changé wul ni mu toogee Seyna Ousmane yëglu mu yëg mooy boo yëglu dañuy xam ne yow la danga naan man la diw ndax la yow bale saab saab waxoon Seyna Jaabir la woon mu ne mu ne mu ne day ñëw ci yonent bi aley salaam di yëglu ko waa xam nga boo yëglu paa paa kii bunt yi du noon kok kok nga doon wax nga doon fëgg da ngay ñëw asalaamaaleykum euh, man la diw bu ko defee ñu xam la moom nag muy nuyoo yeneen saa saa ne kan la mu naan ko man la <laughs> mu ne ko ana man la yeneen saa saa génn naan ko ana ana ana <laughs> waaw <laughs> <laughs> pour wan ko ne kenn du def lool nan ngay waxe yow la kan nga naan man la <laughs> mooy man la moom yow xam nga ne yow la ne ki yee wax ak yow bu xamoon ne yow la du la ne kan la <laughs> mu naan ko ana man la man la man la nan ngay yëgoo man la man la man la ah, léegi euh, mooy euh, euh, mu daal di yëglu lu ma doon sax euh, Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh waaw waaw mu ne Seydina nag bi bi mu yëgloo yonent ma la saar sam waajal ni mu tooge waajalaat Seydina dugg si moo moo nekkul mën nga dugg si mu dugg si léegi nag biñ demee sayyidatu Aisha ne radiyallahu anha mais yonent ma ne saa mais lan moo tax Seydina Abu Bakar yëg lu dugg changé woo ni nga toogee Seydina Omar yëg lu dugg changé woo ni nga toogee Seydina Ousmane yëg lu dugg nga changé ni nga toogee mu ne ko mu ne ko lan moo tee mu rus koo xamante ne yastaxyi minhu al malaayika malaayika yi malaakaay borom bi subhaanahu wa ta'aala ci dañ ko rus muy muy Seydina Ousmane mi moo tax yeneen yeneen tamit lay saa sàmm xamul nu muy def woon na kii nañ leen ko rey mais Seydina Usmaan indil na ko nee na ko jaayanteelu moom ne ko bàyyihu ya rasulallah sallallahu alayhi ko jaayanteel ak moom ndaw yow ndaw yàlla li yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di noppi rek Seydina Usmaan daal di waxaat bàyyihu ya rasulallah mooy day ñaan yeneen time alay saab saab te ngaa jaayanteek moom yeneen time alay saab saab noppe rek mu waxaat ko bàyyanhu yaa rasuulallah yeneen alay saab saab moom tàllal loxoom ci ñetteel bi daal di jaayanteeg moom moom Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh mu tuub yonent bi aleyhi salaatu moom ci noonu léegi nag mu jóg après ci saa jóg daal ñu daal dem yeneen mi aleyi saatu salaam ne leen bari na ay riwaaye nag mais dañ koy tudd nii ndax bëgguñu guddal yeneen mi aleyi saatu salaam ne leen ñi nekkoon ak foofu saxaaba nekkoon ci wetam laqad samattu laqad samattu li yaquuma ilayhi ba'dukum fa yadriba unuqa yonent mi alayhi salaatu salaam bu ngeen gisee ma noppi woon boobu bi mu naan njëkkee wax jaayanteel ak moom damaa noppi woon ngir kenn ci yéen daldi jóg cor boppam moom Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh ci boppam ci ci saasi looloo taxoon ma noppi fa qaala rijaalun min rajulun min ansaar am ku benn waay ci ci ci lamsaar yi ne ne fa halla aw ma aw mata ilayya ya mu ne ko mu ne ko benn waay ci waa lamsaar yi ne ko mais yonent mi alayhi salaatu salaam bëggoon ñun xamuñu ko woon ak mënoo ma woon a def signe rek yow ndaw yàlla li bu ko defee ma def loolu bu yàgg ma reyoon ko bu yàgg qaala yonente mi aleyhi salaatu salaam ne ko inna nabiyya laa yaqtul bil ishaara allahu akbar ne ko yonent du rey ci ay junju du jox ay junju di def ay signe ay comme ni ko yenn buur yi wala yenn kàccoor yi defe ñu jiitee fenn kenn ñëw ñu bëgg ko éliminer éliminer ñu xool ñu nekk ca wet ga def leen signe pour ñu ñëw dabbus la paaka ci ginnaaw faat la mu ne yonent du rey noonu déedéet déedéet yonent du raye noonu yonent du raye noonu am na ci beneen riwaaya ci beneen riwaaya boo xam ne mu ngi ci sunanu abu imaam abu daawud ndax solo na xadiis bi dinañ la wax léegi ñi nga xam ne ñoo ko solo insha dinañ def taxriij bi t'inquiète comme comme d'habitude insha allah ma ne yaa ngi wax rek fii mu ne lii ngay wax nii xaw man lu ci wér lu ci wér ma ne la garaawul dinañ ci ñëw imaam abu daawud as-sijistaani soloo na ko ci xadiis bu wér ci fi nga xam ne fa la def euh, ci kitaabul jihaad baabu qatlil asiir waaw ci foofu noonu indi na fa xadiis bi foofu yonent bi alayhi salaatu salaam dane biñ ko nee bi ko waa ji waxee lool ndax am na foo xam ne dane lan moo teewoon kenn ci yéen koo xam ne Rachid wala Rachid ku am xel bi mu gisee ma noppi mu daal di jóg daal di cor boppam am na sax ci beneen riwaay dañ ne dafa am saxaaba boo xam ne lansaar saari boo xam ne moom dafa dogu woon jëloon nidaroon ne day rey Abdullah ibn Abi moom moom moo koy rey waaw moom moo koy faat mais dafa jekk gisu ko bi mu gisee Seydina Usmaan kii moom daal da koo mbir mi da ko bett dafa jekk rek gis Seydina Usmaan ànd ak moom bi muy jëli jaaseem di waajal fekk rek mu ñëw fekk yonent Abdullah ibn Abi Sarh Seydina Usmaan te mu ñu toog ci kanam yonent bi alayhi salaatu salaam mu dugalaat jaaseem ci biir léegi nag bi yonent bi alayhi salaatu salaam waxee li bi mu ko jaayanteek moom ba mu dem mu wax lool dane ko yow diw yow laa doon xaar nga daal di matal sa nizar gi nga gi nga waxoon ndax waa ji damuhu xalaal moom moom deretam daganoon na te comme que dangaa nizaroon loolu laa doon xaar ngir nga rey ko benn yoon waaye ñu ko mais xaw ma woon damaa gis mu taxaw ma am hayba mooy sa sa sa sa sa gi ngay dégager tey wu rëy gi ngay dégager aw ma woon manuma woon def leneen lu dul di la xool rek ak moom moo tax ci riwaayu imaam abu daawud bi as-sijistaani raxmatullah alayhi yonent mi alayhi salaatu salaam laa yanbaghi li nabiyyin an takuna lahu xaa'inatul a'yun allahu akbar waa ji ko doon wax waa gaa yi naan ko mais yëguñu ko woon kenn ki ko doon wax ci wàll ansaar xam naa mooy ki ne woon daan nizaroon rek moom la woon ndax am yi la woon mënuma woon a def siiñ rek ci sa bët yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko warul innahu dëgg-dëgg laa yanbaghi warul li nabiyyin ci benn yonent an takuna lahu xaainatul ayun muy am bët boo xam ne bët buy buy buy buy wore la mooy bët boo xam ne xoolal loolu la mooy affaire yooyu noonu def si ngir ñu rey nit wala yu mel noonu loolu la tudde xaainatul ayun allahu akbar allahu akbar ci koo xam ne kat wax dëgg yàlla kii moom mérité woon na fukki dee waaye alayhi salaatu wassalaam daldi nangu ak tuubam moom seydina abdallah ibn saad ibn abi sarx eh, moom sey eh, abdallah ibn saad ibn abi sarx bii nag ah bi nga xamante ne nag ci la lii weesu bi nga xam ne ci la lii weesu moom ah bokkoon na ci ñi nga xam ne Seydina Omar ibn al-Khattab bi mu nee xalifa defoon na ko mu bokk ci ñi doon jiite gox yi mooy ci bu doon tey dañ naan wulaat yi mooy gouverneur yi Seydina Omar faloon na ko gouverneur fële ci côté territoire u Égypte euh, am na fa foo xam ne moo fa ne woon gouverneur moom Abdallah ibn Sa'd ibn pour Seydina Omar bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo ubbi Tunisie tunisi lañ doon wax Ifriqiya xam nga moo Afrique Tunisie lañ doon wax Ifriqiya foofu Afrique du Nord noonu moo doon Ifriqiya après moom mu jox ko continent bi yëpp le tour moom ñi bokk na ci ñi nga xam ne Gaza Ifriqiya ba pare moom moo rey ki nga xam ne moo jiite woon foofu noonu foofu ca Carthage Tunisie koof noonu keroog alal ju bari lañ am ci ci boobu ci jihaad jooju ñu doon def te moom mii mokkoon na ci généraux yi moom Abdallah sa Sa'd ibn Abi Sarh foofu nag <laughs> eh, kooku moo doon kiiwu kii la woon nu mu tudd Euh, romain yi foofu romain yi ñoo fa jiite woon waaw ku ko jiite woon moo doon jur jiir ci romain yi moom moo ko rey ci boppam moom Abdallah ibn Sa'd Abi Sarh ah après nag après Seydina Omar après Seydina Omar moom Abdallah ibn Sa'd ibn Abi eh, Sa'd ibn Abi Sarh di koy def mu jiite Égypte gi yépp début bi ji après mu jiite fi nga xam ne mooy Égypte xam nga bokk na moom nii ci li kazzabuna yi narkat yeeg ñi nga xam ne ñoo taal fitna fi nga xamante ne mooy euh, xilaafatu Seydina Omar euh, Ousmane bokk na ci yiñ ko doon tuumaal moom Seydina Ousmane euh, moom mii ci la woon Seydina Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh xam nga frère de Léon la mel ni Seydina Ousmane mais c'est que yi vraiment dañoo nekk ñoo xam ne ay démagogues lañ ko wax ay démagogues lañ woon ay démagogues waaw ñoo xamante ne sincèrement yàlla taxul woon ñuy def bokkoon na ci liñ doon tuumaal Seydina Usmaan ngir ngir rey ko ndax loolu duggaguñ ci buñ agsee ci tarjama Seydina Usmaan radiyallahu anhu yooyu yëpp dinañ ñëw dinañ ci non on va fer même faire parce que gis nga jamono jooju moom histoire jamono jooju ak a jar a leeral parce que wax yu nar yi da bari comme ni ñuy def ci siira bi nii lii wér naan lii wérul gaa yi yooyu xooluñ ko ci dañuy ay mawdu ak yoo xam ne ay mattu gaa yooyu la ñuy jël di ci appuyé naan lii ko taxoon alors que Seydina Ousmane bokk na ci li ñu ko doon tuumaal ba gaa yi ñëwoon ne dañ koy rey mooy dañ ne woon que ne yow dangay favorise sa say say sa waa ñoñ quoi dangay favoriser sa waa ñoñ di leen fal. mooy waa banu umayya alors que ça c'était loolu moom mooy mooy nar di gën di gën a leer ndax Seydina Usman ibn Affan radiyallahu anhu boo boo jëlee ñi mu doon ñi mu fal ñi mu fal ci waa banu umayya cinq lañ woon ci mbokkam yi cinq mooy mbokku direct am cinq lañ ñoo xamante ne ni ñoom ñépp nekkuñu ñoom ñépp cinq yépp nekkañu nekk nekkaguñ nekkuñu en même temps ci seeni post en même temps bokk na nag ci liñ doon tuumaal Seydina Usmaan ne ko yow dangaa fal Seydina euh, Sa'd euh, Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh jële fa Amr ibn al-As ndax après dafa jële woon daal di fal ki nga xamante ne nii mooy euh, Seydina Sa'd ibn Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh ñu ne loolu affaire u népotisme mooy loolu du ndax yonent bi alayhi salaatu salaam xoolal yonent bi alayhi salaam mais waa Banu Umayya ñi mu ci doon liggéey doon ni ñu baree presque ño même nombre la ak nombre bi ñu ne moom la Seydina Ousmane doon doon liggéeyloo te ñi moom ci muy wax nii Abdullah ibn Abi Sa'd ibn Abi Sarr mais Seydina Omar moo ko njëkk a teg foofu pas Égypte gi yépp mais une partie as-Sa'id ci teeru foofu noonu mais moom moo ko jiite woon pour Seydina Omar mais gars yi est-ce que waxoon nañ Seydina Omar ah, eh, yow non mais moo tax euh, euh, bon loolu affaire yooyu nañ ci gën a dugg mooy gars yi <laughs> gars yi non c'est xam nga boo dee boo bu dee yow yàlla taxul ngay wax mooy mooy affaire bi du dëgg waaw Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh radiyallahu ku baax la woon ta moo tax imaam Az-Zahabi Euh, rahmatullah alayhi mu ne mais moom mii moom mii moom Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh bi mais gis nga ndax ndax ndax lan mu ne lam yata'adda wala fa'ala ma yunqamu alayhi ba'da an aslama 'aam al-fath wa kaana ahad al-'uqala ar-rijaali wa kaana ahad uqala ar-rijaali wa ajwaadihim boroom siyaru alaamin nubala imaam az-Zahabi mu ne moom Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh dafa nekkoon mooy deful dépassewul les bornes jamais li l'islam di tere mooy lam yataanda mooy yow l'islam ne bul def nga def ba mu tuubee duggaat ci l'islam ndax euh, dafa tuuboon nekkoon saaba murtad duggaat ci diine ji loolu tamit ci la ñuy gise mooy règle bi euh, borom isaaba di wax kene saxaaba boo xam ne dafa murtad après yonent bi alayhi salaatu salaam ci diine ji kooku day mujj nekkat saxaaba day nekk saxaaba ba léegi kene loolu lu dëgër ndax jamono yonent bi alayhi salaatu salaam ku mel ni Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh dafa tubbi tuuboo nekk saxaaba tubbi yonent bi alayhi salaatu salaam wax sax nañ ko rey mu tuubaat nekk ak saxaaba yonent bi alayhi salaatu salaam considéré mu mujj nekk ku baax ba Seydina Omar ibn al-Khattab al nangu ko def ko gouverneur mu ne moom masula dépasser les bornes masula bàkkaar wala faala maa yunqamu alayhi masula def loo xam ne lu ko lislaam di jame wala luñ ko war a lu ko àtteb lislaam war a dale ci kawam ba'da an aslama ginnaaw bi mu tuubee aamal fatx bi mu duggaatee ci diina yi ndax moom ci maslamatul fatxi ci ñu dugg ci diina ji fatxu Makka la bokk wa te nekkoon na moom ahadal ahada uqalaa ir rijaal ñi ëppoon xel ci góor ñi wa ajwaadihim bokkoon ci ñi ginoon a tabe ci nit ñi boroom futuxaat yu bari moom mi nga xam ne moo ubbi comme niñ la waxe bokk ci ñu ubbi ay Tunisie yooyu Afrique du Nord voilà moo tax wax yooyu dinañ ci gën a ñëw ci euh, alf ci kiiwu Seydina Usmaan insha allah mais da gis ne Seydina Umar ibn al-Khattab ci boppam ñi mu doon ñi <laughs> ci boppam ñi mu doon ñi mu fal ci waa Banu Umayya mais ñu bari lañu Seydina Usmaan continuité la def te cinq ñoom ñépp nekk noonu en poste en même gaa yi ne ko yow loolu problème la kon loolu mooy wane ne bokk na ci lii war war tax dañ laa war a destituer ay la waaw moom nag euh, euh, Seydina Abdallah ibn Sa'd ibn Abi sar bi nga xam ne après biñ rey Seydina Ousmane euh, après moom gis nga fitna yam après ci xare yi yooyu yëpp da koo baax da koo teg fee da cee da cee maam yooyu moom da cee isolé woon bi yooyu amee moom da cee farul ci kenn dafa dem isolé wu toog waaw moo tax euh, ar-Ramla la demoon ar-Ramla fa la newoon ndax dafa demoon di daw fitna yi xewoon temps yooyu keroog bi nga xam ne ci la nekk ci di waaja génn àddina ci guddi gi mu ngi tëdd ci lalu faatoom moom Seydina Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh al-Amiri al-Qurashi al-Amiri radiyallahu anhu di laajte rekk di laaj asbaxtum ndax fajar gi jot na waay ñu naan ko déedéet bi nga xam ne ci la fajar gi jote nag ah, mu wax ki ne woon ki ne woon ak moom tuddoon Hisham mu ne ko yaa Hisham inni la ajidu barda subhi fanzur mu ne kim toogoon ne ko ki ne woon ci wetam ne ko yow Hisham mankat maa ngi yëg euh, seddaayu suba gi maa ngi yëg ne bruit suba gi jot na mooy fajar gi mu ngi xar demal nga xool ba pare mu ne allahumma ij'al xaatimata amali subh moom seydna abdullah ibn sa'd ibn abi radiyallahu mu ne allahumma eebur yàlla ij'al yal na nga def xaatimata amali subh yal na nga def sama mujjanteelu jëf ci kaw suuf suba gii may xaar ci saase mu daal di jóg fatawadda mu daal di jàpp mu daal di jàpp summa salla mooy fajar gi jot mu daal di jàpp julli mu tari aaya euh, ràkk bu njëkk bi faatiha ak wal aadiyaat faatiha ak suuratul aadiyaat wal aadiyaati dabaxa fal muriyaati qadha fal mughiraati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal eh, fa wasatna bihi jam'a innal insaana li rabbihi lakanuun ba ni saar wi jeexe moom la tari moom seydna Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh ci ah ràkk bu njëkk bi bi ci tegu mu tegaati ci faatiha ak benn saar mu sëlmal bi mu ne assalaamu alaykum ci ndejooram laata muy wax assalaamu alaykum ci càmmoñam ci la jële bakkanam ci la ruuxam génne loo ci la ko boroomam moome daldi koy jël daal di koy jël daal di koy faat moom seydina abdallah ibn saad ibn abi sar kon julli ci julli la génn àddina ginnaaw bi dafa pare assalaamu aleykum wa ci ndejoor bi laata mu koy wax ci càmmoñ bi suñu boroom daal di jël bakkanam allahu akbar kooku gis nga li imaam al-Dhahabi wax raxmatullah alayhi ne ba mu tuubeeg léegi walam yataadda walam yataadda allahu akbar masula dépassé def bàkkaar deful tamit loo xam ne lu ko pen loo xamante ne nii euh, àtteeb lislaam day dal ci kawam ba mu tuubee keroog fatxu Makka ba léegi Allahu akbar wa ma wala fa'ala ma yunqamu alayhi ba'daha wa kana ahad uqala'i ar-rijal wa ajwadihim ñii la génn àddina Allahu akbar moom nag ci jamonoy Seydina Ali ibn Abi Taalib imaam az-Zahabi nee na lool mooy li gën dëgër rahmatullah alayhi ken ci la génn àddina ndax am na ñu ne l'an 54 ci jamonoy Seydina Muawiya mais nee na loolu dëgërul wal asax wafaatuhu fi xilaafati Ali radiyallahu anhu li gën dëgër mooy bi muy génn àddina jamonoy xilaafa Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu moo tax <coughs> gis nga gis nga ni mu génn àddina ndaw génn àddina gu rafet jokkoo boroomam julli farat la def assalaamu alaykum wa laata muy ñaan suñu boroom daal di jël jël bakkanam nangu ñaanam gi ñaan sànq ne allahumma ja'al xaatimata amri subh xaatimata amali subh allahumma eh yàlla ij'al xaatimata amali as-subh yàlla na nga def fin wu sama jëf mu nekk suba ci fajar suñu boroom defal ko ko ci gin jaarafeti anem moo tax gaa yi nga xam ne xoolal xoolal ma xoolal ma rek gaa yi nga xam ne ñoo faat Seydina Usmaan radiyallahu anhu te doon mbubboowoo këne bokk na ci liñ ko doon jame këne Seydina Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh mi mu fal lu tax mu koy fal ak yu mel noonu ñooñu wallahi bari na ci ñoom fa dee mais façon dee bu ñaaw lañ dee xoola kiñ doon wax saxaaba bu baax boobu ñu ko doon jam moom ni mu génne àddina moo tax ku nekk ca as-samawati al yow doon nekk taxtal aradin ca suufu ténèbre ca suufa suuf di jéem a yuqamte di laal kooku di di jéem a tuut di di ko jéem a gàkkal moo tax ñu nit nañu faire attention di wax ci ñoo xam ne ñoo ndax bu dee ñi doon wax ci moom mii bu dee nit ku am sëriñ la sëriñ boo man di am kiiwa ko gën ndax saxaaba la te yow sab sëriñ du saxaaba <laughs> loolu benn affaire la bu leer mooy ne en plus xoolal ni mu génn àddina yow mi ngay jam nag ak ci sufaha yi ci jamono ji nga xam ne ci yooyu lañuy topp daan ci saxaaba sàngam ak noonu mais yeneen mi aleyhi salaatu salaam mi ne woon nañ ko rey moo ko nangul noonu nga foog ne kooku bu amoon benn problème bu ne Seydina Omar ibn al-Khattab ak rigueur bi mu dina ko def gouverneur ak mbaax gi mu baax moom Seydina Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh ak tabe gi mu tabe fitna yi am mu ne duma ci bokk fenn daldi dem fële ca aram la ca ardu Palestine toog foo fële ba ni mu fay génne àddina gis nañ ni mu génne àddina ci julli julli ba pare sël mën daldi génne àddina yow miy jam ñu mel noonu yow laay wax ba àddina biy tukki yow fexeel dee dee mel noonu fexeel faatoo noonu yow fexeel ba booy faatu bum la fekk ci anam bu yàllay tere te kan moo ko mën a waat ci ñun kan moo fi mën a waat ne moom buy faatu moom ci lu yàlla lu neex yàlla lay lay faatoo ku ko fi ñemee waat moo tax ñii ñu nga ca fawqa as-samawati al-ula ñu nga ca kaw biir asamaan yu kawe ya ñun nag ñu nga ci ténèbres yi kon <laughs> nañu xam seen te xam ni ñuy wax waaw moom nii la génn àddina seydna abdallah ibn saad ibn abi sarh mi nga xam ne keroog fatxu makka yonente mi aleyhi salaatu salaam ndaxa dana woon ñu faat ko waaye lii la buur yàlla dogal waaw këne moom mi saxaaba lay doon zalika fadlullahi yutihi man yasha ngëneelu yàllaa ngoog diine lislaam moo koy jox ku ko ku mu neex yonent bi alayhi salaatu salaam de dafa bëggoon ñu faat ko suñu boroom moom bëggoon leneen mooy que ne du ñu ko faat te dina bokk ci fudalaa'i saxaabatika yow yonent bi alayhi salaatu salaam noonu la mujje moom Seydina Abdallah ibn Saad ibn Abi Sarh radiyallahu taala anhu kon noonu la génn àddina ci julli bi mu sëlmalee ba pare kon radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala as-salaa kama ja'ala li nabii qurrata a'yunina fi salaa salaa comme ni defaloon yonent mi alayhi salaatu salaam moom mi ne wa ju'ilat wa ayni fi salaa lii dalal xolam di seral bëtam ci biir julli la ne moom mi def julli jooju kii pare ci rek sëlmal génn àddina yal nañu def julli ñu nit mu nekk loolu liy seral suñu xol te mu def aljanay firdawsi yu kawee nekk këram ak fi nga xam ne mooy dalwaayam moom seydina abdallah ibn saad ibn abi sarh kon insha allahu taala tey dañuy yem noonu ci jotaay bii di ñëw nag incha allah ñu continuer ñeneen ñi nga xam ne te ñu lim leen bi sànq yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa waxoon ñu rey leen bii di ñëw ñu gis Abdallah ibn Xatal moom mooy kan ak nan la ay mbiram mujj est-ce que bokk na ci far nañ ko faat keroog wala dafa rëcc comme kii far tuubaat loolu incha allah la gis far tuubook la gis ak moom mooy kan est-ce que masoon la tuub wala masula tuub ak ay mbiram nu mu demee Abdallah ibn